ca daw ci dogalub yàlla jëm ci dogalub yàlla li mislihi wa huwa firaarun yaa axi min qadari li mislihi voilà moom lañ gisoon xadiisu mawlaana abdallah ibn bi nga xam ne dañ di dinañ ci ñëw ca buntu bële daal di woon koy fàtte moom lañ jëlaatoon walillahi alhamdu wal minna léegi nag ñuy ñëw ba léegi ñu ñëwaat ci sëriñ bi doon limee lenn ci teggin yu feeñi eh, kon wa silatun lañ gisoon silatun li kulli shaxsin qataa wal ay aydan fantabih wattabia wa yajibaani yaa axi fi rahimi wa waalidin walaw li shirkin yantami que ne njokk mbokk di jokk képp ku la dog waaye di def yu baax ci képp koo xam ne borom bi boo leen làngoon wala lépp boo xam bàyyi ma la lu man di doon mu ne nag wa yajibaani day war ñaar yii jokk mbokk ak def yiiw ci koo xam ne yow sama mbokk koo xam ne yéen na bokk mbuuma jurukaay sa mbokk deret waaye sa waajur même bu dee ne ab yéeféer la léegi nag muy continuer lool moo doon 21 al birru moo doon 21 waxoon nañ la sëriñ bi ñaar fukk ak juróom la ci lim kon léegi nag tey ñu war a gis ñaar fukk bi ak ñaar mu ne wa minhu bokk na ci li nga xam ne laadaab yi adab yooyu nga xam ne mooy teggin yooyu feeñ yu feeñ yu biti yi tarbiyatukal awlaada yar bi nga xam ne moom ngay yar say doom lu dax li kay dans le but que ngir ñu yanaalu ñu daal di jote ba'daha ginnaaw bi nga leen yaree ar rashada ak jub waaw yaa ayyuhal ladina wa ahlikum naara wa ahliikum naaran waquuduha nnaasu wal hijaara voilà ban alaaya bay jeexe yéen ñi gëm yàlla suñu boroom nee na xuu fegal leen anfusakum seen bopp wa ahliikum ak seen jawaat naaran safara soo xam ne waquuduha la koy xam ba ëllëg mooy annaasu nit ñi wal hijaara ak xeeri te am na fa malaaka yoo xam ne gilaadun shidaad laa ya'suuna allaha ma amarahum wa yaf'aluuna ma yu'maruun yoo xam ne ñu tar ak mer lañ ay gaa yoo xam ne malaaka yoo xam ne nekk ñoom du ñu mooy mukk yàlla lim leen digal te lim leen digal la ñuy jëf moo na buñ lay bëggal ba ku dugg safara wala iyaadu billah allahumma sallim allahumma sallim yàlla nañu ci borom mucca ku dugg safara malaaka yi di la bëggal gis nga ñoo ñoo raw fayeen buy lekk ñoo ko gën a kontaan dañuy bëgg xam ne jaamu yàlla lañ ne dañ lay dóori bol la tël di bëgg waaw di la lakk di xam ba di la dóor tël di di gën a kontaan waaw te tarut met du ñu mooy mukk li leen yàlla digal ne nan mbugal may tar ca gaaya loolu mooy boo yarul say doom tegoo leen ci yoon wii yonent ma sa sam rëdd yow ubbil nga leen buntu ñu nekk min xutami jahannam ñi nga xam ne ñoom ñooy matt yi nga xamante ne nii ñooy xam bi safara ëllëg wal iyaadu billah loolu yàgg nañ koo wax waaw jur kese toog naan lu ñu wax nga naan loolu manuma kii xale yii duñu dégg ay kii ay sama liggéey bee tax sama lii taluma xale yi xam nga liggéey boo ci ma ne yaa ko tey waxoon naa la bu la tollee noonu lu taxoon ñu koy jur c'est ça c'est c'est une responsabilité yonent bi alei saa salaam wax nañu xadiisu mawlaana ibn Umar radiyallahu anhuma nekk saxiix yi wala en tout saxiix imam Muslim kullukum raa' wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi rahmatullahi ala ala imam Muslim yéen ñépp ku nekk ci yéen ab sàmm nga te sàmm bu ne dees na ko laaj li mu doon sàmm boroom kër gi dinañ ko laaj niñ ko joxoon tegoon ko ci loxo mu yilifoon leen est-ce que leen waaw voilà nekk fi di jur ay xale yuy bari te toppatoo woo ci kenn xam nga ne loolu yow yow bi yonent bi saa saam naan tazawwajul wadud al wadud fa inni mukathirun bikum al umam yawm al qiyamah yow xam nga ne ku mel ni yow taxul nañu mën a jur doom te nga sopp leen lool jigéen ñu sopp lu ñu moo tax booy takk seetal ku ku rafet koo xam ne dina tax doo xool keneen boo génnee ya góor gu ku jigéen ki it bu mënee am koo xam ne tamit dina tax mu yem ci moom baax ko looloo gën soppul lool te mën a am doom moom ndaw si ndax damay puukarantewul ak damay puukare sabab yeneen yonent yi que maa leen ëpp ëllëg yawmal qiyaama xam nga ne moo façon yu mel nii ki nga xam ne da nga koy jur doo ko yar ba mu jur du tàbbi ci kéeféer nar nekk ci ñi nga xam ne ñooy matt mi sa xam di safara xam nga ne ñoo taxul yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax suñu façon yii di jur waaw wax ji yëpp mooy yafal la ñuy tudde yar maa koy jox muy lekk ka naan jeex na ñu foog ne loolu mooy yar alors que moom ci boppam sax yaruwul moom waajur wi topp dërëm dërëm bi rek nu mu ko amee liggéeyam bi amul amul samedi amul dimanche lépp lay raafale waaw nga foog ne génne la loolu dédommage wu de wax naa la boo ko manul nga ut ku la ko defal alal ji ngay am bu dee sa liggéey bi yaral na lool jëlal ku ko ciy jàngal di ko yar te dafa am loo xam ne kenn du ko defal waajur kenn du mënu la cee taxaw sa doom am na yoo xam ne yow yaa ko war a defal amul di ko délégué kenn moo tax gis nga même bu dee yaa ngi koy fayal di ko defal lu ne mais taloo ko yaa ngi ci avion yaa ngi fii sa liggéey bi fii tay yaa ngi Sénégal suba yaa ngi Paris suba yaa ngi no no no Los Angeles fu nekk topp yooyu ba sa doom yi sa yoon barki yàlla boo leen doon jox alal ju jeex ñu dund lu ne bu ñu màggee ci noonu dinañ yëg ne am na malgré tout am na loo xam ne manque bu des waaw alxeneen almawadda am na cofeel loo xamante ni amitié ak takk ak loo xam ne dafa neex ci xol loo xam ne rëcc na ko xam na ne moo waajuram am na benn benn benn benn barrière bu am digganteem ak moom malgré tout ah, te dar jógewul fekk distance boobu amoon seen diggante am na ñoo xam ne ñoo yeewoondoo di ñoom du distance voyage de seen liggéey bi ak seen topp seen bakkan kese la wala nekk ci seen i yitte même bu duñ amul liggéey tout le temps ñu ngi taxawaalu bàyyi seen doom yi ci kër gi bu buñ demee ci école bi baax na wala na fexe daal école bi ne kii kantaa mbiru diineem yoonam new ci buy julli du woo xale yi ñu julli war leen ni ñuy jullee waaye moom bu mënul julli nag ma ne la c'est ça le problème ma ne la loolu nag da koy jàngi du lay ku fi nekk Sénégal fii ku fi nekk boo surtout ñu xaw a jàng tuuti ci daara yi di la wax Laxdari boroom Laxdari nee na yajibu alal mu mukallaf yu ne te bu ñëwee ba jëfe ko tes kenn du ko jëf tasxiixu imaanihi mu yëwénal ak ngëm yàllam ak tamit di xam yi nga xam ne dafa koo war kan moo ko jëfe koo ñëw ci moom julli xam ne kii mënula julli jigéen bu taxaw di julli nga gis loxoom yëpp di feeñ mu leer na kii julleen du baax tànkam yépp nekk ci biti doxam gi di feeñ te nee na taxaw na di julli ñenn ñi moom lu ñuy tari sax xamuñu ko dañuy taxaw ñenn ñi seenub sëriñ lañuy ñuy tudd waaw la ma ci déggoon xaw ma gars yi dañ doon mais dañ doon kaf wala mais man am nañu ma nettaliwaat yu mel noonu ne waa bu taxawee ndaw sa bu benn meer bu taxawee di julli boobu boo nee gone la moom sëriñ bu mag bii radiyallahu anhu moom lay tudd turam xaw ma ñaata yoon sëñ wal iyaadu billah wal iyaazu billah waaw Sëriñ Tuubaa radiyallahu lay tudd tudd tudd ba neex ko mu mu sëgg kooku kooku nga foog ne kooku mas naa julli kooku masula julli kooku masula julli iyaazu billah xoolal yu garaaw yooyu ni muy xewe fii ñu xam ko yow nga ne da ngay jàngale diine la ñor da ngay kii nga xam yooyu ñooyu moo la war a ñor moo gën nga nekk fi di sa li nga am di jaay yaa am lii yaa xam lii di doose sa wax yépp nekk ngistal wal iyaadu billah ñun dañoo feebar quoi naqaree jot nit ñi yooyu am nga waral a jóg ci yooyu leeral yooyu boo ñëwee di waxtaane naan ay ay ay maqaamaat ay kiiwag wala wii wala diiwaan ak sa waay tegal yooyu du pour yow loolu yàlla du ko laaj lim lay laaj mooy xam-xam bi ma la joxoon nga gis ñoo xam ne ñu ngi doon réer nga xam leen xamaloo leen ko dinaa la laaj fan nga newoon yow waaw responsabilité la naan sama yoon new ci magam boppam la magam boppam la demal ba ci sa boroom nga wax ko ne magam boppam la woon nga seet ñun dañuy font quoi kon wa minhu bokk na ci tarbiyatukal awlaada waaw gis nga Seydina Luqman ah alayhi salaam demal ca ca waqada bi mu naan wa id qaala luqmaanu libnahu wa huwa ya'izuhu yaa bunayya laa tushrik billah inna shirka la zulmun 'azim voilà looloo am solo Seydina Luqmaan doom ji da koo li muy am nekk al Luqmaanul Hakiim alayhi ridwaanullah saga sa bopp xam-xamam bu yaatu bopp ci doom ji la jëm xamal ko li ëpp solo lu nit war a xam ci dundam mooy bul bokkaale sa borom xamal ko wéeru ci yàlla yaakaar yàlla bi dimbali koo yàlla xamal ne sa wërsëg bu nekkee ci benn doj wala ca suuf nekk ci asamaan foo man di nekk sa borom dina la ko indi yàtti bi Allah Allahu akbar xoolal xale bu ñu yare noonu kook fu mu dem man faa ne te am na ngëm yàlla goo xam ne dara manul rëngi rëngee tawxiidam waaw wa wassayna al insana bi walidayhi husna waaye walidayhi yoo yële ñoom tamit daa am leen war ci seeni doom yu ñu leen war a defal mooy yar leen sinon moom waajur wi du dugg àjjana noonu voilà parce que sa doom dina langaamu ne borom bi kii li ma waroon defal defalu ma te mu ngi waajur duggal àjjana du ma la newe noonu voilà kon nag nañuy fàttaleku te yeewu toppatoo ñuy suñu borom toppatoo la boole ñoom ñun waaw muy suñu doom yi saraxloowuñu ñaanuñ ñu ngir ñun ñu nekk seeni bàyyi ngir ñu ñëw voilà mënuñ fee ñëw borom bi boole ñoom ñoom ñu ne suñu yoon ci ñoom bañ leen juree daal jeex na ñenn ñi ñi ci ñi ñi ci gën irresponsable moom en général mooy góor gi li ci ndaw si di jéem sax moom du ko ci jéem quoi booy wax muy xuurali baat eh booy eh, eh. ma toppal fee yow da war a def yow yii yaa ko waroon a def waaw ndaw si jéem nga nekk fi di ko dëkk waaye yow yéen xale yi nii doon toppatool ma sama affaire bi nga bàyyi nekk ci xale yi moom ba léegi quoi alors que yow yaa fi waroon a toog too fi toog kenn du la gis moom mu ngi def ak a yor sa liggéey yor lu ne yor liggéeyu kër gi nekk ci xale yi.